mu ne borom bi mooy ki nga xam ne axraja alladina kafaru min ahlil kitaab yi mooy ki génne keroog Medina génne fii ñi nga xamante ne kafaru ñoo weddi seen borom tabaaraka wa taala waaye min ahlil kitaab te bokk ci way té way ñi joxoon téere bul jàpp bul jàpp ne waa Quraysh la déedéet waa Banu Nadir du sax waa Banu Qaynuqa ñoom génne woon nañ leen bu njëkk mais fii waa Banu Nadir lay wax léegi min diyaarihim te seen kër yeen dëkk woon ca xarratu bani nadir alhamdulillah li awwal al-hashr c'était la première fois ñu dajale leen pang leen génne leen exemple aywa ndax seenu kàccoorte maa vanantum an yaxruju yéen jullit ñi masu ngeen woon a loolu dina am te bés dina ñëw ñu déjjati fi ñuy ak ni ñu fi saxee woon Medina ni ñu fi yàggeeg seen tata yu baax yeeg seen affaires yi ak puissance bi ñu fi amoon masuñoo xalaat waaw ne dinañ fi jóge waaw wallahi ki wax loolu it moo ñu wax ne gis nga yahuud nekk fee Palestine di yàq jullit ñu bari ci ñun wallahi buñ waxalee dëgg lii borom bi lii day dëggu ci ñun ma zantum an yaxruju ñun masuñoo jàpp mokk ne géef yooyu yahuud yooyu bés dina ñëw mën nañ faa jóge ak nañ fa kii mais Haïfa waa Tel Aviv ay kii bombe nucléaire yi ngam non waaye sa waay attention waa waa yéen yéen yéen ah ah Jérusalem ay kii nangam ak foofu yëpp ñu yor ko saway saa yow attention xalaat la li ngeen di ci niin fii al al ard al muqaddasa ah fii ñu leen di bombarder di leen di ñëw seen kër yi ay char toj lu leen neex def lu leen neex jàpp ku leen neex rey ku leen neex ngeen jàpp ne ñooy bés dinañ leen fa déggati wallahi di des na leen fa déggati. hada waxtu waxtu sadiq yi loolu la yeneen tray saab saab wax loolu nag dañoo taxul a jóg waaw nettalit que ni yi des na leen fa waaw ñii dem ma suñoo jàpp loolu waaw te ñoom li taxoon ñu jàpp ko ak ñun xaa ñu ñoo bokkule ñun faible su ngëm yàlla la ak sukkandikoo ci material mais ñii jullit ñii fii gisuñu woon lan la ji yahuud yi di def bañ war leen fee jële loolu moo tax mu ne leen ma su ngeen woon a njortu ay yaxruju ko ne ñoom dinañ génn waaye ñoom ci seenu kannasu ak seen di sukkandikoo seen seen seen matériel seen dooleeg seen i tataak seen forteresse yeeg seen seen armes yi ñu yor comme ndax noonu la ñu mel humul juhala ñooñu réer ñi al xubasa ñi nga xamante ne ñooñu sarate ñi te ñaaw wa zannu ñoom ci seenu kannasu ñu jàpp ne annahum mani'atuhum husunuhum min Allah ken seen tata yi ñoom seen bënkër yi waaw waalo <laughs> seen armée yu baax yi nga xam ne moom lañuy eh, moom lañuy ñuy moom la ñuy moom lañuy ñuy aaroo seen kër yu baax yi nga xam ne balañ koo jël boo ko assiégé da ngay sonal sa bopp ñu da ne loolu nag mani'atuhum min Allah li leen di xaj li leen di dox seen digganteeg seen borom mooy mani'a husunuhum waaw mooy seen tata yi waaye fa ataahum allahu min haythu lam yahtasibu borom bi dikkal leen foo xam ne ma suñu koo yaakaar wallahi al yahudu al xubata lañ def waaw borom bee leen dikk ci ay naqar yu leen dal ci boo xamante ne ma suñu koo yaakaar waaw depuis le 7 octobre ñu ngi def seenum ñaaw foogoon ne dañuy ñëw rek ra jafe-jafe Gaza mu jeex wallahi alladhi la ilaha illa hu ba tey jii nii le 29 janvier 2024 manuñ si tous ba léegi waaw. wal iyaazu billah ndax bu kenn yaakaar ne alxawlata wal quwwata lahum wal <laughs> kene alxawla ak wal quwwa daal yéefar yee ko yor wëllif borom bi wal iyaazu billah man amana bi hada kafar wallah ku gëm loolu weddi nga yàlla waaw alxawla wal quwwa lillahi waaw waaw waaw li xaaliqi rahmaani li xaaliqi eh, eh, samaa'i moom moom moom loolu bind ki bind atalaan moom moom alxawla wal quwwa pexe ak kattan loolu boroom bi la ñel waaye ñeewul jàmm ñii nag borom bi dikkal leen foo xam ne yaakaarawuñ ko woon wa qadafa fi qulubihim ar-ru'b borom bi daal di sànni ci seen xol ak tiitaange ba moo tax keroog ba ñuy génn na yuxribuuna buyutahum ñu ngay yàq di wékki seen buntu yi ndax bëgguñoo bàyyi julli ñi dara la leen lépp yéen lenn rek ngeen mën a yóbbu yóbbu leen lépp lu ngeen fi am ba mu des alal ba euh, euh, kii li nga xam ne mooy ar ñuy wékk bunt yi comme ni nga xam ne noonu la xawe woon deux mille cinq temps euh, euh, sharrun mu yées mi mu bon mi di Ariel sharrun mu yées mi ba nga xam ne ca lañ doon quitté Gaza yi nga xam ne moom la ñuy jéem a yàq te loolu dina leen të allah allahu akbar ñoom yahudul xubasa yi waaw ñuy génn comme na ko seen maam yi defoon di ko yàqal seen loxo waaye wa aydil mu'minin jullit ñi di leen ci jàppale ngir wanne bu ngeen yaakaaree ne alal yi ngeen fi bàyyi dañoo fëkk ñun yéen xamu ngeen fatabiru kon nag yeewu leen yaa ulil absar yéen ñi nga xam ne am ngeen bëtu xol kon ñooñu nag di waa banu nadir noonu la leen yonent bi alayhi salaatu salaam saakiniha afdalu salaatu wassalaam léegi nag bi loolu amee mooy ci ñeenteelu at mi la amoon bi loolu amee ñoom fan lañ leen génn jëm ñu ci bari daal di dem Xaybar waaw ku ci meloon ni ñoom Sallaam ibn Abil Huqayq Kinaana ibn Rabi' ibn ak Huyay ibn Akhtab waaw ñu daal di nekk fa nga xamante ne mooy Xaybar ñeneen ñi daal di dem fu gën a sori fa nga xamante ne ci bilaadu Shaam léegi nag bi affaire yi demee noonu yahud yooyu noonu nag ñu génne muy ñoom ñii ñu la limal ci Nadiir loolu masul ak deñ di ci à travers leur gorge masula deñ di nekk leen naqari des ci seen put gi naqar googu leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam teg <laughs> waaw nga ne ma ta kat attention <laughs> ñoom ñooñu léegi nag dañuñ woon di xalaat mais naka lañu mën a def ba dal ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni mu ñu def ñu def ko lu ko raw récupéré waat Medina génne ko foofu yépp moom alayhi salaatu wassalaam ci noonu nag te doonu ñoon deñ di informé wu ci xare yi nga xam ne ñooy xew diggante Quraysh waaye ak yonent bi alayhi ak tamit xare yi yonent ay saa doon def ak ñeneen ñoo xam ne ay noonam lañu loolu kilifa yu yées yi ñu ngi ko doon seetlu loolu moo tax ñu ngi lay wax beneen tur bi di al ahzab ma sababu hadha al ism ana lu tax xare bii nga xam ne moom lañu Seydina Jaabir ibni Abdillah ibni Amr ibn Haram radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma daldi wax ne kon kunna yawmal xandaqi nahfir waaw gis nañ xandaq ci gàttal eh, ni nga xamante ne looloo tax ñu tudd ko waaye ñëwaguñu ci liggéey bi des na ci ñëw dañoo ñëw ci beneen bi eh, tur bi te boobu te ngay xame lan moo waral xare bi moo tax ñu taxawi ci nii kon yéefir yu yées yooyee muy ñi nga xamante ne nii mooy Sallaam ibn Abil Huqayq an-Nadari bokkoon ci waa Banu Nadir te demoon fan Xaybar fa lañ newoon biñ leen génnee waaw wa Huyay ibn Akhtab an-Nadari di Huyay ibn Akhtab moo gën a yées ci ñépp waaw te Huyay mii entre parenthèses mooy waajuru Safiya Safiyatu bintu Huyay zawji Rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam al-Haruniya waaw nekkoon sëtu Seydina Haarun di frère Seydina Muusa alayhima wa ala nabiyyina wa alayhima afdalu salaatu wa salaam Huyay ibn Akhtab mooy waajuru Safiyatu bint Huyay di yaayu jullit ñi Sayyidatu Safiya waaye jamono ji lool xewagul woon mu ne muy kon Huyay ibn Akhtab ak Kinaana ibn Abi Huqayq an-Nadari waaw <laughs> ak Hawzat ibn Qays al-Wa'ili ak Abu Ammar al-Wa'ili ñu ànd nag ci mbooloo bu rëy min Bani Nadir ak waa Banu Wa'il mooy ñi nga xamante ne ñooy ña yonent bay saasaam génne woon te ñeenteelu at mi niñ la ko waxe léegi ñu def coalition def def leen seen groupe boobu ca Xaybar foofu lañ doon foofu lañ doon nekk yadd suun di def ay plan yu bon ngir l'islam bi ñu xalaatee ne nag il est temps nag ñu dem nag déggati rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muhammad mi di abul qasim salawatullahi wa salaamuhu ñu xam ne ñoom kese di fa dem manu la nekk waa Xaybar moom yée loolu moom mooy lañ leen di gañ xalaatuñu ko te yahuud bu dee ñoomi kese la duñu xeex non gis yi gars li ñu yoon coow le 7 octobre 2023 yi gars yi di wax liñ doon coow seen seen armée yu ne bi leen waa Hamas ne tël fa ataahum min haythu lam yahtasibu waaw ñi nga xam ne ñoom nee nañ ne lépp lañ doon surveiller ñoom moom lépp di surveiller lépp foofu amul kenn benn melentaan buy buuse loolu lañ gëm la woon ñépp lu dul rek xam nañ waa waa palestiniens bett leen rey leen rey yu mel noonu occuper seen foofu mais lan moo tax États-Unis indi porte avions général Ford xaw ma lan lan seen yu rëy indi walla ay soldats ngir lan ngir jàppale ñi nga xam ne foofu yëpp nee na ñoo ëpp doole ñii ñoo xamante ne du ñu sax état waa Hamas loolu jar na États-Unis di indi yooyu ndax la parce que ñoom xamante nañ yahuud yi ñoom kese mënuñoo xeex gars yi di leen ravitailler ay yu yées yi ngir wane na ñoom ñoom summeeku nañ ci le nazisme ak yooyu nga xam ne ñoom ñoom la Hitler Hitler ak seen maam yi defoon yahudi ngir bu nag génn ci loolu wane na ñoom ils sont loin de ça ñu yónnee ay bombe ak ay armes yu dul jeex ñi nga xam ne ñooy les sionistes al-xubasa ngir ñuy gina a rey ay jullit loolu nag wal iyaazu billah mais su doon ñoom kese ñoom kese. américains yi toog fee di seedaan ne bon on les laisse faire on vous laisse euh, se débrouiller ñu yónni leen benn arme benn kii <laughs> gars yi duñ taxaw moo tax ñoom noonu lañ mel bu dee di groupuscule bu mel noonu nga xam noonu lañ ñu ko présenté xalaas yu dara waaw ay nit lañ ñoo xam ne sax duñu dara waaw bu dee ñooñu nga mën a depuis boobu mën a loo leen dara te gars yi fay jàppale waaw liñ la wax ci yéeféer yiñ la wax ak ay français yépp yépp waaw ak pays musulman yi nga xam ne des complices yu bon ay complices yu yées lañu wal iyaazu billah waaw léegi ñu ne nañuy def biñ xalaatee xalaat bi ñu ne xalaat biñ xalaat mooy ak coalition la ñuy ut waaw on a plus besoin de ay demi xeex yooyu ñuy dégg fii après muy gañe wala ñu koy gañe après mu mujjuwaat demaat waajalaat yooyu muy des l'islam di fi des biñ jàppoon ne virus la wal iyaazu billah lépp mbuxum la lépp moo ko fi yàq wal iyaazu billah noonu lañ ko jàppe woon biñ xalaatee xalaat bi nag niñ def ñu daal di ataw Qurayshan <laughs> waaw ñu daal di dikkal waa Quraysh daal leen woo amaduwee leen wax leen wax yu neex waaw ngir ñu xare ak yonent bi alayhi salaam waaye ne waaye ñun xam nga dafa Quraysh loolu moom ci lañ dëkk xeex ak yonent bi alayhi salaam ci lañ dëkk waaye ñoom ñu ngi toog amul benn xare bu xew ay yahuud jóge na la ca Xaybar ne leen kaa leen xeex ak yonent bi alayhi salaam loolu ça ne convainc pas les les Quraysh <laughs> bu dee ne loolu moom ci lañ dëkk moom <laughs> waaw <laughs> waaye gars yi ne leen nag ne leen ñun dinañ nekk ak yéen waaw. inna sanakunu ma'akum alayhi hatta nasta'silah waaw dinañ ànd ak yéen ci xalaat bii ñu leen jox ni loolu xalaat bu baax la imaginer leen ñëpp boole seen seen seen doole ñi mu ñi nga xam ne ñoom ñëpp la déranger ñëpp la ñëpp ñëpp ñi ko ñi kontaan la moom ñi àndul ak moom te ñun ñoo ëpp nag ci jaziratul arab ñoo ëpp fii ci péninsule arabique mais nekk fi di yii nañ dajaloo benn yoon. fay ko hatta nastasira ba niñ koy déjjate comme ni nga xamante ne nii noonu ngay fekke ab ab garab gu taxaw nga sib waxuma ay dagg garab yeeg dagg tronc yeeg dagg non xëcc ko ak ay machine ay guru ñu xëcc ko ba garab gi reen yi yépp daal di jóge ba ne ba nga teg ko mu ne kii ka annahum ajaazu naxlin xaawiya yu mel noonu nga koy def loolu lañ bëgg déjjate ko waa Quraysh ma waa Quraysh <laughs> am na benn riwaaye eh, eh, Abu Sufyaan bi ko gaa yi waxee dafa bëgg <laughs> ne inna ahabba an-naas ilayna man a'aanana ala <laughs> qitaali Muhammadin wallaah inna ahabba an-naas ilayna man a'aanana ala qitaali Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam waaye amaan lool waa Quraysh dañu leen a laaj ne leen yéen ñii waa ahlu kitaab ngeen léegi xam ngeen xaar ma yàlla bi dox suñu digganteeg moom <laughs> léegi nag dañoo bëggoon laaj la lu leer laaj leen lu leer ndax yéen waa wax lu kitaab ngeen boroom xam-xam ngeen ñu njëkk yéen la njëkk a wàcce euh, li nga xam ne mooy téere di tawraat yéen parmi les yahuud ak ñoom yii tey euh, ak chrétiens yi ak ñi nga xam ne tey ñoo fi naan alquran te gëmuñu leen yéen nag kantaa yéen yéen la njëkk a wàcce ci yéen téere waaw dañoo bëgg rek ngeen wax ñu te yàlla tax. est-ce que seen diine suñu diine mooy suñu dundin gii ñu nekk ñun waa Quraysh na'budul asnam wal ahjar di jaamu xërëm yi waaye ak mode de bi ngeen ñu xame waa ñun suñu mos moo gën am diina wala diine moom dundinam mode de vie moom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yahuudi yi ci saase de qaalu ñu ko diinukum bal diinukum xayrun min diinihi wa antum awlaa bil haqqi minhu wal iyaadu billah ñu ne wala mu ko way yéen a gën dundin yéen yéen ñii waa Quraysh te yéen a gën a yey ci dëgg ko moom suñu boroom wàcc alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladhina kafaru ha'ula'i ahda min alladhina amanu sabila ulaika alladhina la'anahum allah wa man yal'ani Allahu falam tajida lahu nasira ba ni mu jeex suñu waroom ne alam tara waaye yonent bay saa saa ndax yéemuwuloo ndax gisuloo gisug yéeme xool jëmee ilaa ci ñi nga xam ne la ladina utu nasiban min alkitab ñi nga xam ne joxoon nañ leen ab cër ci téereb yàlla bi tabaraka wa taala muy at-tawra au lieu ñu doxe la fa ne gëm ko te doxe ko te yàlla tax waaye defuñu ko yu'minuuna bil jibti wat taaghut ñuy gëm ay jibt waaw wa ak mbeew te yi nga xam ne moo leen di beewloo xërëm yéeg yooyu ba pare yemuñu ci yooyu yahud di doon def bàyyi fi yàlla di di di gëm gi leen ñuy wax yaquluuna lilladina kafaru ñuy wax ñi weddi yàlla moom pur nga xam ne amuñu benn téere buñ leen wàcce di waa Quraysh naan leen haula'i yoom ñoom ñooñee yéen ahdaaya ñoom waa Quraysh ñoo gën a jub min alladina amanu que ñu gëm yàlla di sayyidina Muhammad wa ashaba sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum sabila ñoo leen gën a jubu yoon noonu lañ def convaincre waa Quraysh kon Abu Sufyan nee na ñun ni ñu gën a sopp ci nit ñi mooy man aanana ala qatli ala qitali Muhammadin wallah waaw léegi nag kon dalal nañ waa Quraysh ne leen ñun dañu ànd ak yéen ci xare bi waaw léegi nag ah ñu ne waa Quraysh nag du ñu yem ci yéen kese dañuy fexe coalition bu mag ñu daal di dem ci waa Ghatafan ci waa Qays Aylan woo leen comme niñ woowe waa Quraysh ila harbi rasulillah waaw sallallahu alayhi wa sallam ne leen dalal seen xel teel leen a ne on a Quraysh à avec ah, waaw yéen waa Ghatafan bu ngeen amee dara lu ngeen di eh, eh, eh, xaw a dute ci mbir yi yëg leen ne Quraysh nga xam ne bu doon jamono jooju ak tey buñ ko méngalee ak tey Quraysh boo doon les États-Unis d'Amérique ci péninsule d'Arabie moo fa ëppoon nit moo fa ëppoon alal moo fa gënoon a baax lekk li nga xamante ne mooy ay armes waaw léegi nag te nag la de de de de de de de l'effort de guerre ñoom ñoo koy joxe kon nag Quraysh yëg leen waa Ghatafan te ne Quraysh ànd nañoo ak ñun waaw waa waa Ghatafan daal di d'accord waaye dem nañ ci yeneen ñoom Ashja ndax ñooñ ci waa Ghatafan it lañ bokk waaw dem ci tribu yu bari dem ci waa Banu Fazara daal di leen woo waaw waaw. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ñoom euh, Uyayna ibn Hisn moo leen jiite woon al-Fazari mi nga xam ne mujj na moo ibn Badr bu ne mu mu reetaan lu mi rek su magum arab mi nga xam ne mujjoon na tuub <laughs> daal li ci yéeme mooy après euh, quelques années bi yonent bay saa di dem di ubbi ji Makka moom mii nekk na jullit ba bokkoon ci ñi nga xamante ne nii xare nañ keroog xar bu tare ak Hunayn xare na ba moo taxoon mu naan euh, kële euh, euh, kii al-Abbas ibn Mirdas ñoom ñoom ñooñu Uyayna mii bokkoon na ci moom la yonent bay saa saam di woon jox téeméeri gëléem keroog <laughs> waaw léegi kon ñu daal di boole waa Banu Fazara ci waa. Ghatafan euh, euh, euh, waaw ak na jiitu woon leen ak ñoom al-Harith ibn Awf al-Murri ñoom ñëpp ci waa Banu Murra dajale leen waa Ashja' ñoo ñëpp ñu daal di leen dajale léegi ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne na moo doon seen dénominateur commun moo leen boole woon mooy bañ l'islam bañ yonent bi alayhi salaam te pare te ku ci nekk ci ñoom ñii am nga foo jaar ak yonent bi alayhi salaam. hamra nadirun riqa'un ba'da non oh, wa qaynuqa'un sawiqun ba'dahu ghatafan ghatafan yonent way sa amoon naag ñoom mug laaqee moo tax ñoom ñëpp <laughs> Quraysh moom ah, haddis wala xare waaw ñoom moom wala xare ñoom moom yàgg nañoo jotee yonent bay saa salaam ci sariya yi doon yónnee xare Badar ak xare Uhud ak xare nangam ak nangam ah, as-Sawiq loolu yëpp moom ñoom xam nañ leen moo tax ñoom moom waa banu nadir wax nañ la sànq ñoom seen mbir mooy ñoom ñi ñépp denn leen na leen boore mooy bañ yonent bi alayhi salaatu wassalaam <laughs> léegi nag ñu daal di dajale ale armée boobee mu nekk mbooloo mu takkoo takkoo takkoo ñu baree baree baree baree bare Quraysh kese moom génn na ay six waaw Quraysh kese six la génne ak lu teg waaw lu dóor ci li nga xam ne mooy taabal bi boo boolee en tout cas ñoom ñëpp waaw <laughs> akbar am nañu ne non loolu mooy waa Quraysh waaw ñooñu comme ni imam Ibn Ishaq wax non waa Quraysh ñooñu ñooñu kese ah mais bi muy génn nag ànd ak ahadis yi muy seen bokk nekkoon ci Habshi benn montagne yu nekk ci suufu Makka ña fa tribu yi nekkoon foofu amoon ak ñoom alliance bi ñu dajalee ñoom liñ am yépp ak ñi leen topp ci waa banu Kinaana ak waa ahlu Tihaama bi ñu dajalee imaam Ibn Isaaq rahmatullahi alayhi nee na alaaf lañ dix lañu mobiliser Quraysh ak ses alliés waaw Allahu akbar <laughs> Allahu akbar léegi te loolu euh, waa yahuud yi defoon dajale coalition ba ba pare ne leen noo des na dinañ fexe suñu Medina am na yenn suñu mbokk yahud yu fa des mooy waa Banu Qurayza dinañ demit convaincre leen nañ dem convaincre leen ci li nga xam ne mooy Huyay ibn Akhtab bi mu demee ci kilifa yi waa Banu Qurayza di Ka'b ibn Asad daal di dem ba euh, en tout cas ci gàttal ba fexe yooyu nopp bi ba moom itam mu ne kon baax na loolu moom dinañ ko euh, euh, te garantie bi ko Huyay jox mooy man si sa fii laay des du ma dem ngir won la ne. fawuma waa Quraysh convaincre naa leen Abu Sufyaan a ñëw waaw waaw léegi noonu lañ ñëwee ñoom ñépp def ngandum armée boo xamante ne bu toll ni innama la waaw <laughs> bu toll ni innama daal di agsi ki nga xam ne nag moo nekkoon le commandement en chef des alliés waaw le commandement en chef le commandant en chef des alliés plutôt moo doon ki nga xamante ne mooy Abu Sufyan Saxr ibn Harb mi nga xamante ne gars yi dañu ne sa en plus non seulement comme c'est lui qui fournit le plus de de de des moom mooy ëndi lu bari mooy waa Quraysh ñu ëppoon ci gars yi kon nag ñooñu moos te tamit il a de l'expérience waaw moom jar bu na yonent bi alayhi salaatu wa salaam jar bu na jullit ñi te nañ fi sa sa sa victoire retentissante à Uhud kon nag ah yelloo na huwa ahaqqu bil imra ñu daal di koy jiital ñu jël lépp nag teg ko ci loxoy Abu Sufyan Saxr ibn Harb waaw def seenu gàngoor yeneen tibay saa saa wax nañ la liñ ko yëgee ah moom Amr ibn Salim non euh, euh, Amr ibn Salim euh, du doo waxoon nañ Euh, foog naa moom la en tout cas ci ci waa euh, Xuzaa euh, je je damay damay hésiter je ne sais pas exactement <laughs> moom la waaye waa Xuzaa ñoo def délégation ba njëgee affaire bi daw gaaw. Euh, euh, euh, wax ko yonent bi alayhi salatu wasalaam léegi nag yonent bi saa ci la dajaloo comme ni ñu waxoon sànq li tax ñu tudd ko xanda ba Seydina ki nga xamante ne ni mooy Salman al-Farisi radiyallahu anhu daal di joxe xalaat boobee ne kon nag ñun waa kii de nii lañ doon def <laughs> nii lañ doon def dañ doon xandaq naa buñ ñu masoona Euh, euh, euh, ndar képp daal daal di ñuy gaaw bëgg dal suñu kaw nii lañ doon def fële ca waa Faris léegi nag bi mu demee noonu yeneen way saa saa nag ci lañ commencé di gas waaw menace bi c'est imminent la menace est imminente waaw léegi Quraysh ngi ñëw ak mbaboor moo xam ne te yeneen tubaab saasaam biñ nee ci liggéey bi ci la ñu yëg que ne waa ah waa Banu Qurayza ñu nekk ci biir dëkk bi yéen ñu ngi aar bi ci dëkk bi ndekete biir dëkk bi am na ñoo xamante ne nii ñoo gaa yi ñëw ngir déjjati ñu ñoom ñoo bokk yeneen tubaab saasaam daal di yónnee ngir ñoom Sa'd ibn Ubaada ngir ñu dem daal di leerloo loolee ah, ndax est ce que loolu am na moom ak ñoom Abdallah ibn Rawaha ak ñoom Xawwaat ibn Jubayr mu daal di leen yónni ngir dem leerlu ñu leerlu ne ah gaa yi wax nañ dëgg de waaw yahudu wanu Qurayza yi ànd nañoo gaa yi waaw yonent may saa saa nag waxoon na leen bu ngeen ñëwee fekk ñu fii ñuy gas loolu di dëgg ak biñ paree di waaja euh, aar fii bu leen ñëw rek wax ma ko def leen ma siiñ ñu ñëw def ko siiñ bu muy wan ne xam na ne kon gaa yi ah ñàkk na leen yonent may saa saa keroog trois mille personnes lañu woon waaw <laughs> léegi nag kero bi ñuy gas loolee moom la Seydina Jaabir gas googee moom tax ñu tuddee euh, xare bi li nga xamante ne nii mooy ghazwatul xandaq biñ koy gas nag ci la xew-xew bi amee woon Seydina Jaabir di wax te hadis bi euh, ñoom ñi ko nettali bari na comme bu ñuy ñëw ci taxriij bi insha allahu taala euh, boo fàttale ko biñ koy gis ci siira bi imaam Ibn Ishaq rahimahullah bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoom nettali woon nañ <clears throat> hadis bi léegi ñu daal di kon dugg ci li xam ne moom la Seydina Jaabir radiyallahu anhu di wax kon xam ndax ngoog ci gàttal hmm? loolu eh, li tax ñaari tur yi génn moo tax ba suuratul ahzaab daal di ahzaab loolu di wax ci mbir yooyu rek kon bismillah ñu daal nag ñëw <laughs> Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu mu ne kon ah ah ah wala waxtu wi wala du ñu yem noonu am fay waxtu wi sori de est-ce que bu ko defee bii ñu ñu mën a dugg ci yëf yi après léegi nag mu des euh, euh, bi nga xamante ne fa lañ nekk nan la liggéey bi demee woon ak nu ko yeneen tibaay saa saa defe woon loolu insha allahu taala foog naa loolu moo gën dafay hmm? parce que je vois que là c'est alhamdulillah c'est te jot nañu avancé tuuti ba xam euh, en tout cas lu ko waraloon ci gàttal lool lool lool lool lool lool li mu nekkoon inna kunna yawmal xandaqi nahfiru fa aradat kudya shadida ci liggéey boobu nag ñu doon liggéey euh, yonent bi salaam liggéey ci liggéey bu metti te toogul woon ne gaa yi liggéey leen mu nekk ci kër gi te yelloo woon na ko wallah waaye euh, yonent bi salaam mooy al uswa mooy royukaay bi te képp ku nekk royukaay war nga koo roy ci loolu waaw masora toog bàyyi gaa yi liggéey mu toog di leen xool jamais waaw comme li waxoon Seydina Ali ak ñoom Seydina na ibn Abi Marsad rek keroog bi ñuy dem Badar seeni waruwaay matul radiyallahu ñu daal di def par ñetti nit ñooy bokk benn gëléem ku kii waree ba ba benn distance mu wàcc keneen war kooku war ba benn distance mu wàcc keneen war Seydina Ali ibn Abi ak Seydina Marsad ibn Abi Marsad al-Ghanawi radiyallahu anhuma nekkoon aliyewu Seydina Hamza ibn Abdil Muttalib radiyallahu anil jamii' di ñëwee ba ci ba yonent bi saa salaam yéeg nar a wàcc kii ba ba kii bu wàccam jotee mu ne muy wàcc ñu ne ko déedéet may nañ la sa suñu wàll mu ne déedéet ëpp ngeen ma doole te gindi ngeen maa bëgg yiw akbar <laughs> mu wàcc di dox ki war a war war moom muy dox ànd ak ki ci ba kooku li mu doxee lim matee mu wàcc keneen ki war ñoom ñaar mu ànd ak keneen ki waroon muy dox ba war a waa heure waram jot mu war allahu akbar allahu akbar te wallahi toogoon ci seen ndodd yi sax loolu uh, def ko wëtiir di di ci kii uh, manoon na ne waaw te loolu lu jaadu la woon waaye yonent waaye saa saa masula doxale noonu jamais jamais moo tax boo newee njiit boo newee koo xam ne royukaay nga dangaa war a xam sa bopp xam ne nit ñi dañuy copier ci yow bul def lépp loo xamante ne nii largesse yi nga ne sax am nga ci droit yenn bu ko def parce que njiit nga parce que royukaay nga waaw waaw te loolu hatta Abdul Muttalib looloo taxoon keroog bi mu ne eh, eh, eh, bi mu génte ay géntam nga <laughs> qaaluhu qaaluhu la taf'al bida abadin kayma takun kayma yakuna kayma takuna kayma yakun aadatun fi fihrila Tahimi wala lu mel noonu la ko euh, Seydil Hadji Malick euh, radiyallahu taala anhu wax ñu ne ko euh, bon bul def lool de li nga bëgg a def noonu yii Abdul Muttalib loolu bu ko def de ndax yow lii boo ko fi defee day nekk dañuy bañ mu nekk loo xamante ne aada la waaw te yow comme que ah, ki nga xam ne mooy da nekk koo xamante ne ngi kii nga quoi royukaay nga bu ko defee waa fiir waa Quraysh di la ci roy loolu nag rawatina nag ci l'islam te ñun sayyiduna rasulullah mooy xudwa bi mooy royukaay bi mooy uswa gi waaw moo tax loolu dinañ gis insha allah keroog ñi nga xam ne noonu lañ koy gase ak coono ya fa am ba sayyidina jaabir ne kunna inna kunna yawm al-xandaq nahfir fa aradat kudya shadida léegi nag benn xeer mu màgg euh, ñun ci yawmul xandaq kese la ñem léegi naxfiru gi ak seeguñu ci bii di ñëw ñu dugg ci naxfiru gi ak nan lañ ko doon def